ولطريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ci al-Kunûzul 'Asharah ci al-Kanzu al-Kanzu Saani ci faslu bi wax ci al-mashi'atu wal-iradatu wal-amr ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ doomu aadama nekk nga xamante moom la nekkoon xalifa ci borom bi subhaanahu nekk xalifa buur yàlla ci kaw boobu fii kon nag moo tax moom ay namm nammam day daw ci biiru mindeef yi euh, ci biir dogal yi daw maanaam coobare nga xamante ne moo ko fi mu nekk xalifaam loolu moo tax bi nga xamante ne moom la waaja rëbboon ab dabbaam ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne waa ji bi daaba ji maanaam bu muñu toppati parce que ñun duñu ànd ak koo xam te ne dañ koo rëbb euh, maanaam gisoo tamit ne maanaam tey ci ci benn kàddu nit ki day soppi maanaam euh, histoire àdduna comme masalan euh, ci benn kàddu ci la ñuy mayee nit maanaam mayee ko mu jeex mu daal di nekk du nekk soxna diw ci benn kàddu ci la nit ki di attewoo wax ne euh, maanaam adduna maanaam ay junni junni dund wala junni junni dee ngir benn kàddu bu benn waay joxe voilà nañ dem dañ dem réew sangam attaqué ñu leen dóor ay bomb bañ dee ñoom ci benn kàddu boobu bi adduna bi courant bi soir adduna sottee benn kàddu gars yi dañ leen def société foofu baax na affaire arrêté la affaire sax xeex bay maanaam jeer baag yooyu maanaam ñay ña mbir mooy ci sax léeg-léeg du addi si ñoom li ci yéeme mooy ñay xeex léeg-léeg ci ñooña la la la la affaire yi addi xam nga léeg-léeg ngeen gis ko ci xeex yenn xeex yi comme xeex bi xew fii la ngeen gis ko maanaam ñay xeex ci seen biir fi mu toll États-Unis ak Russie ñoom ñooy a def réunion bu ñu defee réunion ne na guerre ba continuer mu continuer bu ñu defee réunion ne na guerre ba arrêté mu arrêté te ñoom teekul maanaam euh, xam nga loolu yéeme na dégg nga <laughs> euh, maanaam waaye day war ne te te buñ ne réew yi buñ leen waxee benn nit la ah voilà ak maanaam ak ay ay dagam maanaam benn nit <laughs> dégg nga wala eh, borom bi nag subhaanahu wa ta'aala dafa wax ne innamaa qawlunaa li shay'in idhaa aradnaahu an naquula kun fayakuun suuratul maanaam ne ñun mbir yi suñu borom subhaanahu wa ta'aala ne ñun daal suñu waxu mbir yi lenn dong la suñ ko namee dañ naan ko rek nekkal mu nekk kon mbir maanaam ndigal boobu borom subhaanahu wa ta'aala bi moom mooy lii indi maanaam moo tegu ci namm-namm gi maanaam ndigal al amru kon maanaam conséquence la ci iraada maanaam ngir xam relation bu bi bi amee te bu boobaa euh, mbir yi ci lay xewe maanaam substitution mbir yi day day suivre euh, ordre wala commandement bi yàlla joxe commandement boobu dafay suivre lan volonté wu yàlla bi kon dara du am lu ne ci yàlla moo ko digle maan moo joxe ordre commandement boobu ngir mu am moo tax euh, comme li alxuraan wax rek li gars yi naan hal lanaa min al-amri min shay ndax ndigal li am nañ ci dara mbir mu ne qul innal amra kullahu lillah waxal ne ndigal bi ordre yi commandement bi lépp yàlla rek ko euh, gisoon nañu tamit ne euh, mais adduna bi ni ñuy soppeekoo mbir yi di dox histoire li koy soppi masalan bu yàlla nag ne alak nit am am wala am dëkk noonu ni ñu mooy processus bi mooy comme ni nga ko waxee wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wala boog ci beneen jàngino alquran amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira maanaam euh, ñun daal su ñu nam ne alak aw réew aw réew lan la ñuy def mu ne amar naa dañuy jox ndigal mu tarax fii xaa nooskat ya ñi nga xam ne ñoo mooy ñooy yi classe bu mag ñooñu la jox ndigal rek fa fasa fii xaa ñu kàccoo rek si dëkk bi bu ko defee fa waxu alkande gi yëngu ci seen kaw fa dammar naa xattak ñu waa dee defee ñu rajaxe lu rajaxe bu bu mat ga te loolu moom mooy wala boog amar naa mutrafiha mooy bu dee ci beneen euh, riwaaya mais bii riwaaya amar naa mutrafiha njàng moom mooy li nga xam ne moo ñu concerné fii euh, waaye bu doon amar naa moom mooy dañuy teg ci kaw maanaam ñi dàqanoo ne ñoom affaire ñoom ñooy dëkkal ci nguur gi bu heure bu heure politique defee rek ñoom ñooy ñëw ci kanam ñun ñu bëgg la ñoo jël responsabilité yi mooy loo set bu ko defee gars yi nga xamante ne ñoom tànn nañu sëf ñëw am na ñu tuuti ay moral ak éthique ñoom def ginnaaw naan affaire dafa salte su ko defee ñi ci def nekk yi maanaam saay saay yeeg yooyu ñoom nekk ci kaw di dégg nooskat yi dem dem laaj nguur yi te comme amuñu keneen suñ koy dox ku dul ñoom ñu jox leen waaw bu ko defee nag ñoom ñu kàccoore ci dëkk ba yàq dëkk bi carrément parce que ah, fàttali leen ko plusieurs fois bi imam al-Ghazali doon wax rahimahullah maa dafa benn règle boo xamante ne nit ki da ko war a jàpp daa iman maanaam mooy euh, defar ci suuf ngay tàmbalee mais yàq kaw ngay tàmbalee euh, maanaam tey masalan ñu bari bari foog nan ni bis buñ amoon président bu baax rek réew mi baax alors que déedéet mbir mi demeewul noonu euh, par contre buñ amee président bu bon réew mi dina yàqu loolu moom am na mais buñ amee président bu baax réew mi du baax de lay baaxal réew mi mooy ci suuf lay tàmbalee comme tabax mu ne en fait mu ne société bu mu mën a doon su ku koy defar ci suuf ngay tàmbalee comme kuy tabax kuy tabax ci suuf ngay tàmbalee defar fondement ba mu dëgër nga yëkk ci tabax bi par tuuti tuuti ci kaw mais mënuloo tàmbali ci digg bi mënoo tàmbalee ci kaw di tabax di wàcc mënta ne naka noonu mënoo ci tabax euh, bàyyiwuloo xel fondement bi ba pare bëgg tabax tabax bu dëgër ci kaw ba pare yëngatu ko mën ta ne kon tabax selon yow ni nga bëgg étage bi étage yi toll ñaata étage nga bëgg selon loolu ngay defar sa fondement bu fondement bi xóotee dëgër kicc ba dara doot ko yëngal bu boobaa mën nga cee teg gratte nu la nu la neex na ko toll mais il faut que bi dëgër mais mënuloo teg fondement benn étage wala réer su fekk ba pare bëgg bëgg sa gratte-ciel ci kaw loolu du mën a ne naka noonu fondement maanaam et cetera léegi nag moom ne kon defar faaw wu suuf lay tàmbale waaye yàq moom faaw ci kaw lay tàmbale ku bëgg a yàq suuf si bi da ngay lan comme ni ko Alxuraan di waxee amarna mutrafiha loo kat yi ñoo xam ñoo dàq yàq ñooñu nga xamante ñoom seen bànneexu bakkan rek lañu xam ñooñu lañu ñu jël teg leen ci kaw maanaam intérêt pour peuple bi mooy seen dernier souci ñoom nan la def ba def ci nguur gi lekk xaalisu réew mi fasal ko fere ko yàq ko noose ko ñoom loolu la ñuy bàyyi xel amma ndax euh, après réew mi ñoom daan ci gagné dara daan ci amee dara ak yooyu loolu bokkul ci li ñuy xalaat voilà après foo leen waxee wax leen ni ni leen woy ni jaaduwul nangam nangam benn mbir lañ lay indil tegal la ko nee na moom mooy lay li nga xam ne moo tax lim di mel nii mu mel c'est que bi doxul mooy les réalités du pouvoir maanaam boo yoree ak nguur dafa am ay xaqi si yoo xam ne ñoom la yor nguur àndal loolu lañ la alors que non c'est alalul jàmbur yi tey jël suuf ak jàmbur tey def ko ci tur ak say def ay kii loolu du xaqaay pour ak yeneen ak yeneen yal nañu yàlla sàmm mais euh, jëlit euh, lépp loo xamante ne jikko yu ñaaw la nga yëkkati ko màggal ko teg ko ci kaw fexe ba nit ñi nangu ko def ay politique yuy tax ba jikko yu ñaaw yi tasaaroo loolu parce que ku yàq foofu ñuy commencé taw moo tax tey jiw nit bu bëggoon a yàq ak société ba pare ba gis suuf mais na baaxoo bi laay tàmbalee day jafe du mën daanaka du jàppandi ñu ngi ne rek nga ñëw ci kër goo xam ne am na kilifa gu baax kër gi lépp jaar nay wax ba pare nga bëgg a yàq jaare ko ci xale yi loolu du man a nekk loolu du mën a nekk du jàppandi parce que foo fekk bu dee paa bi paa nga xam ne mooy joxe dépense moo yor kër gi di surveiller affaire yi di xool ndax xale yaa E, jàng bu baax wala xale yaa ngi ci yoon wala yu mel noonu paa bi moom responsabilité yëpp bi ñu koy jël taxaw yilif euh, euh, mairie ne mairie mairie di xool ñu di ñu di leen euh, teg ci yoon ñëpp cadre nga bëgg ñëw bëgg a tàmbalee ci xale yi tuuti yi ne da nga leen di yàq pour yàq kër gi loolu du jàppale par contre soo bëggee defar kër gi da ngay tàmbalee ci xale yi boo tàmbalee ci xale yi duñ defaru dans dix ans maanaam kër gi du defaruwaat dans dix ans parce que paa yi paa yi ne ñoom yàqu nañ ba pare maanaam ñu yàqu moom ñu ñoom ñu defar dans dix ans mais ñooñu buñ fi jógee kër gi defar waaw génération yi loolu exactement moo dal réew yu bari bari tey boo xoolee par exemple exemple bi gën a pasax gën a leer mooy Turquie xam ngeen Turquie euh, début wu vingtième siècle bi Euh, bi nga xamante ne moom la ñu ko jaay maanaam yàq empire ottoman euh, Moustapha Atatürk ñëw jël dëkk bi nga xamante ne dañ fa tere commencé changer euh, bind mi maanaam écriture bi nekkatul comme buñu daan bind écriture arabe li ñu jël déedéet léegi ñu changé ko def écriture latin tere jigéen ñi muuru jàkkee ñu tere leen noddu et cetera maanaam yëpp nit yi ko ne way laïcité moo am teg bi moomu noonu yëpp yàq réew mi carrément parce que ci kaw lay jógee loolu bu doon koy dugg rek dëkk bi du yàqoo mais ci kaw la parce que kilifa yi ñoo yàq dëkk bi après lu mu def euh, biñ ko bëggee defaraat dañoo jugewaat ci suuf commencé jàngal nit ñi seen diine di ci ci voilà ci koñ yi ci koñ yi ci biir kër yi waa gars yi di jàngat diine di ko kii malgré que ci kaw armée bi ñu ko di bañ li diine bañ yëpp ak ñi ko wax mais nan lañ def petit à petit lu yëpp instant bi lan moo xew instant bi bii ne dellu ci war na fii mu toll tubaab yi looloo leen nelaw bis bu nekk ñu ne dañuy yàqal suuf si mais mënuñu ci dara parce que defaru na voilà borom subhaanahu wa ta'aala def na ne di maanaam léegi nit ñi ñu ngi xëy di delluwaat ñi ci dara bis nekk ñu jéem daaneel président bi bis nekk jëm bokk te ni mu defaroo ci ay jikko ci ay diine noonu la defaroo ci économie voilà nga xam ne en dix ans ñu Euh, croissance bu par trois salaires yi noonu en en dix ans yaa ngi dégg mu jugee ci cent sixième pays dem ba bokk ci seize nekk seizième pays dugg ci G20 mais seen bi loolu loolu loolu loolu defar ci suuf rek ko mën a def nit ñi xam ne dañu war a liggéeyal seen réew dañu war a avancer dañu war a dem mais ci kaw présidence bu baaxoon te peuple bi affaire bu dema ah. d'ailleurs li la koy wax mooy ne bu gaa yi fexee ba bëgg a daaneel nguur yi euh, gaa yi ñooy jóg ah bi ñoo jóg ne déedéet ñun ñoo bañ loolu kenn benn président ci àdduna bi amul ñoom rek ko am fii ñu toll Macron Trump keneen ak keneen ñoo ci yem kuñ ci defoon liñ ko def moom président lañ ko def kuñ ko ci defoon affaire bi jàll amul kenn ku ci jaral tëdd euh, ci ci ci tëll bi salle de combat yi di jaar sa kaw amul kenn ku ko ci jaral amul benn tubaab bu fi Macron jaral tëdd ci salle de combat yi jaar sa kaw amul wala keneen amul maanaam euh, maanaam c'est juste pour dire te yeneen bi sallallahu alayhi wa noonu la defaree adduna bi yeneen bi sallallahu alayhi wa mu fi ñëw moom dong nga fi ne adduna bi yàqu nu mu def ci suuf la tàmbale daaru àqam la créé kër gu ndaw ñuy dem di fa jàng alquran mu fay jàngale diine et cetera après loolu noonu kër boobu daaru àqam boobu moo defar àdduna affaire bi noonu dong la demee tàmbale mais par contre buñ ko yàq buñ ko yàq xoolal diine ji tey yàqu na carré lu ko yàq la c'est simple ni ñu def point yi nga xamante ne ñoom lañ gis ni ñii kat nit ñi ñoom la ñuy topp bu ñu décréter dara nit topp ci ginnaaw lu ñu wax nit ñi ne ah kilifa wax nañ maam ci àdduna bi yëpp wax ñooñu lañ jël corrompre leen yàq leen bu ñu leen corrompre jeex ñoom dañuy continuer di jël la décision di wax di kii nit ñi dégg leen topp leen jàpp rek bootu nan seen gannaaw jeex na adduna bi yëpp nag laa bu ñu corrompre ñi ci kaw rek nga gis yàqu-yàqu bu bëri lay indi ci suuf ah, dina ci am nag ci suuf ñoo xamante ne xëy na yàqu-yàqu du leen laal sax mais majorité population bi danañ laal parce lu tax dañ naan kilifa yii xanaa duñ def lii fekk jaaduwul wala kilifa yii xanaa duñ wax lii fekk la jaaduwul maanaam nit ñi noonu la ñuy xalaate non xanaa kay sax ni loolu xanaa diine ñu def lii loolu ku ñemee yàlla moom ba doon def lool ak kilifa yii nii te fekk xamuñu rek peut-être sax kilifa yooyu ñuy wax dañuy naan sàngaay dañuy def la la la am na mu réew boo xamante ni fii euh, kilifa kilifa yi léeg-léeg Euh, euh, kiy jiite kiy jiite sëriñu suufi yi ki koy jiite sëriñu suufi yi fi ñu toll buñ la ko wanoon ci photo mais rock star yi sax ko tane waa ji lay soo en fait li ci lay sow quoi genre euh, bu sol tubéy bi yom fii lëng xale yu jigéen ñi di ko ñoom def ñu cigarette bi ñu ne moom mooy kilifa yi suufi ci réew moom wax maanaam imagine ni nga loolu non non c'est inimaginable c'est incroyable man voilà pour wax rek ne maanaam juste que maanaam ni ni affaire yi dégradé woo quoi à quel point la affaire yi niveau bi foofu affaire yi foofu la dégradé woo quoi te li ma la wax réew mi xam ah du du du du ay kii ah c'est waajib non. maanaam suñ toll mun naa dugg léegi ci ci bi wan nañ ko du waaj léegi waaj ah te am na kër diine yu mag a mag yu wax mais ci yeneen i réew du Sénégal ah li ma leen di wax nii nga xamante ne bu ñu wëlbi saa ba pare xalifa ba yoon yónni benn waaye mu jëndal ko cigarette ba pare day kaaj mais dafay regretter période bi nga xam ne jigéen ñi dañ daan mën di solo nu mu leen neexee ak yoon day regretter loolu quoi te moom mooy kilifa yu mooy maanaam bu ñuy yàq ni ñuy mën a yàqee ci kaw ah Sénégal moom wax aadawuñ ko moom foofu moom bu tiine moom mais rek juste pour wax la ne yooyu am nañ ko maanaam loolu la leen bëgg wax te kenn ku ci nekk tey ci bi riiw ma nga xam nga ne am na ay problème ci diine te problème yooyu nekkul fenn lu dul ci ni ñuy wax ni ñoom ñooy kilifa problème bi nekkul fenn lu dul ci ñooñu keneen kooku jiiñ tooñ nga ñoom waaw looloo tax moo tax mu ne borom bi subhaanahu wa taala namm googu mu am ndigal googu mu joxe ak coobare gi mu am ci nooskat yi ni danañ yàq foofa dëkk ba mais loolu moo am ah man ci am na benn waaye sax mun na ma mi man gars yi dañoo pare mu yónni euh, mu yónni ma ne pour ma dem jëndali ko cigarette ma bañ a waaw gaa yi ñu ngi affaire bi da leen métti woon lu tax déw mu quoi sëriñ bi yónni woon jëndali si garab bi bañ quoi muy muy ci quoi te lu ci yéen mooy day day rëccu bi nga xam ne jigéen ñi o moins amoon nañ droit sol nu mu leen neexee di sol yu di ci liberté bi jamono jooju la gënoon a bëri ko voilà te dañu mais mooy xalifa bi ci ci zawiya bi bu mag bi ci dëkk ba kooku noonu mooy xalifa mooy mooy mooy pare non waaw dañoo wëli pare si daa la tee non moom kay dawuñu feneen non par non mais am <coughs> na mais boo demee léeg-léeg gars yi ngay ngay def tuuru xam nga keroog am na benn vidéo bu ma fi doon wax seen seen saa bi ma ko wanee moom mu ne mais yow kii ndekete bi diw la waaw ah, waaw waaw bi gis nga mais yooyu xam nga yow ji na imagine nga yàq yàq yooyu noonu imagine nga yàq yàq yooyu di diine buñ ko suñ ko neenalee rek ci kilifa lañ jaar pour mën ko neenal pour mën ko neenal waaw te yow da lay kooku suñ tool day dem di def ay soppe yu jeex jàpp ne mi ngi tasaar yow ma da yàlla ah <laughs> si parce que jàpp na ne non ba pare mentalité bi moo garaaw en fait le fait que ni mu xalaatee quoi maanaam en dehors du fait que maanaam démbal avance moo ko naan man ko man en dehors du fait que sax maanaam mu désacraliser njaaloo maanaam jàpp na ne garaawul mais en dehors de loolu le fait que ne que loolu su ko defee parce que dafa ko parce que waa ji dañu koo da da dañu dafa am góor yàlla yoo xamante ne ñoom boo nekkee di def yu bon nii yàlla jagleel yi mu leen defal quoi dafa tax ba du leen bindal bàkkaar quoi. mais sax bu demoon ba nar a ak ndaw suñu bàkkul sax yaa ngi dégg euh, ma ma yàlla day tourner malaaka yi malaaka yi ko bindal bàkkaar waaye sa baay nee ma yuusu ma ne ko mbàkke mu amoo yow de <coughs> mu ne man amu taalibi bu doy bi ndax def naa sax ci yow lii loo xam ne en gros dañu tënk en fait waa daal en gros buy njaaloo dara du ko fekk te bokk na ci sax li ci gën a mooy dañu ko yow ndaw soo njaaloo maanaam koo fekkal ndaw soo góor bu mu fekkal góor boobu ndaw su mu fekkal ba ca tubaab yu weexee maanaam man expression boobu moo ma dérange ba def tubaab yu weexee c'est comme si bu dee tubaab bu weex garaawul quoi am dafa am dafa am benn spécificité bu mu am ba tax moom moom moom dafa bon parce dafa weex wala dafa lii parce dafa weex quoi wala je sais pas maanaam ñoom ñëpp yërmande ñu ne kon waa ji moom mën nañu war def ay sëb jàpp na ni yërmande yàlla lay tasaare xam nga loolu c'est très grave loolu su doon su doon ma daa ko dul grawul moom graw na mais maanaam bu indi yàq bu voilà bëri na lu nit ñi di di doyatal li tax mooy dañ ne kilifa diw def na ko wala wax na ko foofu la yàqu yàqu tàmbale alors buñ fekkoon mu yàqu ba pare ñu war koo defar ak ci suuf la tàmbale buñ fekkoon mu yàqu ba pare luñ fekk mu yàqu ñu bëgg koo defar ak faaw ci suuf la tàmbale euh, yëg si woon nañu ci ne coobare yàlla ak namm-nammam ak ndigal gi ñuy joxe lépp lépp ci yàlla la jóge te lépp lépp yàlla y kese la parce que nit amu ci dugg euh, te amul teqantal ci mbir mi ci diggante lu baax ak lu bon amul ci teqantoo diggante lu baax ak lu bon te lii képp koo xamante ne wóor na ko baatu laa hawla wala quwwata illa billah wóor na ko moom mi nga xam ne trésor la ci trésor àjjana yi rek dina xam ni et Euh, gisoon nañu tamit euh, mbiru bàkkaar yi maanaam garab gi nga xamante ne mooy garabu bàkkaar bi ci jotaay bi yosu ci yaakaar naa sax ci loolu la gënoon a insister maanaam ni muy wuññee awra maanaam bàkkaar ni muy taxee ba nit ki génn ci euh, maanaam nekk ci ay teg-teg naka noonu muy wuññee awraam zaahir ak baatin mu ne fa man képp koo xam ne laa yuuqinu wóoluwul bi laa hawla wala quwwata illa billah si laa hawla wala quwwata illa billah mooy amul benn pexe ni ki amul benn kattan naka noonu amul benn soqandiko wala wala kattan naka noonu amul dara lu nit ki mën a pexee ba mën a mucc ci musiba yu ko narakal wala boobu mu ut kattan bu koy mën a taxam mu am lu baax lu dul xanaa billaahi mu nekk ku sukkandiku ci yàlla képp nag koo xam ne xam na mbir yi mu wóolu ko ni lépp luy xew ci yàlla rek la mën jóge baax yàlla la jóge léegi ko dal ci yàlla la jóge mu yàlla rek ka moom mooy boroom man-man ngeeg borom sañ-sañ maanaam nit ku dem ba wóolu loolu ba mu leer ko mu xam ko bu baax fa huwa kooku ka kenn xamante ne la akal lekk na non ku ko wóoluwul ba ku ko wóoluwul fa ma fa wóolu ko moom de ka kenn lekk na koo xam ne akala dafa lekk mina shajarati ci garab bi fa huwa ndax moom yaraa day gis annahu naka moom alfa'il mooy aji jëf wa annahu tayit naka moom xurrun góor la muxtaarun kuy tànn wa annahu ak nay que naka moom day lowoo ñeel na ko xawlun ak soppandiku wa quwwatun ak kattan wa mashi'atun ak nam nam wa ak coobare wa iradatun ak nam nam wa amrun ak ndigal ak mbir fo huwa ki nga ku mel ni huwa mooy allazi ki nga xam ne yaraa gën a gis alxayra jiw wa sharra ak mbon kooku gis lu baax ak lu bon ba pare jàpp ne xëy na ci moom la jógee ak yu mel noonu kooku mooy tax def différence bi du def du gis ne lépp ci yàlla la jógee déedéet mais ki nga xamante ne loolu moom tax euh, nit ki war na xam ne ci yàlla la jógee maanaam dogal mos nañ ci waxtaanee dogal ak njariñu li nga xamante ne moom la njariñal gëm dogal am ngir ne baaxul laa hawla wala quwwata illa billah d'ailleurs ci kam yi gisoon di ko ci alkulubul xaq kulubul xaqaayiq yi boo xoolee xikam yëpp dañuy delluwaat ci baatu laa hawla wala quwwata illa billah euh, xikamul ataay yooyu mooy moom ibn ataay la Iskandari radiyallahu anhu moom am na ci borom xam-xam ba nit yàlla yi wax ne bu doon dagal ñu mën a jullee lu dul alquran xikam yooyu lay doon ndax wax yooyu am solo bi nga xamante ne moom la am solo ak luy nga xamante ne moom la maanaa yi nekk rëy waaye daganoo ji jullee dana lu dul alxuraan euh, baax yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk xekam yooyu nag yëpp dañuy dellu ci benn maanaam mooy laa hawla wala quwwata illa billah moo tax yeneen bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa moom mi wax ne trésor la baat boobu ci trésoru àddina bi dañuy waxtaanee mën nañu sax wax ne mooy trésor bi gën a mag parce que képp xamante ne am nga laa hawla wala quwwata illa billahi borom subhaanahu wa taala dina def ci yow ay mbir yoo xamante ne kenn mënu ko matal ci anam gi mu gën rafet lu dul baatu laa hawla wala quwwata illa billah euh, moo tax baat la boo xamante ne seytaane yi ak nun boo koy wax kanamu ku xam damuy daal baat laa wala quwwata illa billah seytaane yi ak nun soo koy wax teewtum ci kanamu ñoom ku ñu sant muy daal maanaam euh, euh, na nga ni ko rek ñun li ñu gëm parce que xeexaane yi ñu bëgg tamit di la intimider ñoom biñ lay laa bëgg a wax rab yi quoi yow na nga leen wax ne leen li ñu gëm ñun mooy laa hawla wala quwwata illa billah kenn amul soppandiku wala pexe kenn amul kàttan lu ñu wax baat boobu seytaane yi attanu ko déedéet baat boobu ñoom ci seen bopp ñooy ñooy am problème bu ñu ko déggee boo boo leen ko waxee euh, laa hawla wala quwwata illa billah Euh, li tax lii firnde ni trésor la mooy ne da nga ciy jàngee ne ndekete yàlla rek kay dogal di def lépp di bind kenn amul mënta mucc ci dara ni ki noonu mënta xëccal boppam dara lu dul yàlla ne yàlla rek ko man moo koy def kenn amul kenn sañul kenn manul te kenn muccul lu dul ci yàlla te loolu day dellu ci gëm dogal moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa bi muy wax ñi euh, affaire yi mel maanaam iman gëm yàlla mooy lan boo xoolee ci yi mu mooy lan day nga toogi nag billah mooy yàlla di gëm yàlla bu malaaka te malaaka wa kutubi téere wa rusuli yi yeneen bi ay wala yawmal aaxir ak bis mu mujj ba pare mu fekk maanaam bu am solo wal qadar xayrihi wa sharrihi ak dogal bu baax ba bu bon gis nga gëm li ci yàlla dëgg. Euh, xam nga mi ngi mel ne fii ne nga xamante ne wuuluwul baatu laa hawla wala quwwata illaa billaah moo ko lekkoon garab ba ñoo yem maanaam mi ngi mel ni garab ak mooy yàlla nga lekk yow lu tax. parce que ponk bu rëy ponk bi nga xam ne moom mooy crème bi bii ngëm yàlla ponk boobu yow gëmu boobu ba léegi te dëgëral gul yow te garab boobu nga nekk mooy wane ne yow sa yére yi nga xam ne ñooy yére yu leer yi ak mbóot yi dañ nañ yow te loolu mooy indi ci nit mu nekk koo xamante ne njubam day def te yoonu yàllaam du mën a mat yoonu yàllaam du mën a mat te comme yi nga wax sànq wala man naa fay laaj tëndal yi euh, mais dafa extraordinaire. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da doon wax ne te nit yàlla yu bëri wax nañ ko tam mais da doon insister sur le fait que ni xikamul ataaya mbooleem yoonu yàlla début ba fin lépp. cheminement yëpp ci nekk mboolem martaba yi martaba yi yëpp jëndi ba fees lépp nit moo tax Cheikh Ahmed Tidiane boo njàngaleem essentiellement ñett mbir la woon Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci mujj gi la daan jàngale ak xitaamul islam Euh, kii euh, moo tax comme que lépp yooyu nii te yooyu yëpp gis nañu ci baatu laa hawla wala quwwata illa billah la kon mooy trésor bu mag parce que moom moo englobé jiw suñu maam ba fenn beneen bi ci def mooy euh, ndogal googu noonu soo ko xasee ba gëm maanaam gëm ne laa hawla wala quwwata illa billah loolu soo ko xasee ba gëm. dafa am ay jikko yuy nekk ci yow yoo xamante ne kenn doot la mën a tàqal ak moom te jikko yooyu nit yàlla dañ ko xemmem bokk na ci li muy dindi ci yow mooy bokkaale yow dootoo boole yàlla ak dara parce xam nga ni ndek kenn amul kàttan ak sañ-sañ ak man-man di soppandiku di def di dindi lu dul yàlla kooku moom kooku xësee ba nga gëmee ko noonu te mu dëgg teew yow doo bokkaale yàlla ak kenn man parce que doo xeet doo en fait doo kenn du la mën a def jaamam yow it doo def jaam kenn du kenn du la def jaamam mais yow it doo def jaam kenn euh, beneen bi muy dindi ci yow mooy day dindi ci yow rii parce que rii mooy lan mooy bañ dëgg ba pare xeet na kenn loolu mooy dëgg ba mooy rii Euh, te boo xamee ni comme mbir yëpp yàlla la aju te yàlla rek ka yor dëgg ndax amul lenn lu am lu dul yàlla ko yor euh, bu boobaa da ngay daal di boo incarné wala nga xam nga gëm laa hawla wala quwwata illa billah ba mu leer ruy boobu day daal di foofu ci yow parce que da nga xam ne yow mënoo incarné dëgg lu dul dëgg bi yàllaa ko incarné kon yow li nga mën a def rek mooy topp ci yu mel noonu doo xeeb kenn waxuma la xeeb kay na ci dëgg euh, baat bi ak jëm dogal gi dafa bokk ci li muy maye mooy day dindi ci nit ki kiñaan ak xasadu xam ngeen iñaan mooy lan iñaan mooy damay bëgg yiwu maanaam di tox di nekk ci sàmba yiw woowu toxu ñëw ci man loolu mooy iñaan diw de am na lii waaye nag euh, man daal maa ngi ne ba yiw woowu ne ci waajooju mu jigee ci moom ñëw ci man nii loolu mooy iñaan te kii bi di ko ay niveau la loolu mooy li ci gën a tuut parce que kooku mooy bëgg na boppam daa bëgg li nekk ci lu baax ci nekk ci moom daa bëgg mu ñëw ci moom loolu kooku la am na nag yu gën a bon mooy par exemple li nekk ci kee na toog même bu man du ma ci am dara boobu moo gën a garaaw encore loolu niveau bu kawe la ci maanaam même ma dul jariñ man comme ni wolof yi di wax ngeen ko ci tere yi moom dañ ciy ëpp suuf. Euh, iñaan googu nag boo gëmee baat bi laa hawla wala la dalal parce que da ngay xam ne ndekete yàlla rek su nekk di joxe kii li ko yàlla jox nii euh, moom. yàllaa ko defal man it ñu ma am yàllaa ma ko def te su yàlla bëggee li mu jox ci dina ma su dee yàlla dogal na ko ci man mais gis nga bu yàlla dogalul ne yow li nga am man danaa ko am bu ko yàlla dogalul fii ba ba may dee du ko am voilà xol bu naqari rek laa ci jël ak yokk ñaawaay jeex na mais dara laa dul am kon jarul iñaan beneen bi ci des bi muy yokk ci bi muy indi ci nit mooy day tax du xeebaate parce que day xam ne te te da koy yokk ma da koy jox maam bi bu rëy parce que danaan man li ma am man li ma mel nii wala lii ma am tey yàlla moo ma ko defal fii ni mel nii tey ba amul li ma am melul ni ma mel yàlla ko def te ay su neexoon yàlla tey ci diggante xeex ak xis mu raabante lépp lépp te mën na ko te yàgg na def loolu tamit di renverser ay situation yàgg na ko def bokk na ci li muy def ci nit ki mooy day tax ba day yaakaar yàlla parce que comme xam na ni ndekete mbir yi nekkul ci loxo kenn ku dul yàlla te yàlla attan na koo joxe te du ko wàññi dara kon moom day yaakaar yàlla bokk na ci jikko yu ñuy joxe ak njariñ yi mu am mooy day tax ba nit ki day biir day am dignité day fonk boppam day xam ne maanaam du xeet du rëy mais tamit du xeet boppam lu tax parce que xam na ne ndekk te mbir yi ci yàlla rek la aju lu la waay jaay bàyyee ko ko wuti di ko ci yàlla lu la waay jaay rek bàyyee ko ko dem wuti di ko ci yàlla parce que moom ñii lay jaay mbir yi en réalité toujours yàlla dafa ko jaarale ci loxoom rek tey tey tey yàlla mën na ko rëcc dindiwaat yóbbuwaat ko ko nekk loolu tamit day bokk li li ñuy li ñuy def ko fii beneen bi ñu def mooy day woomal maanaam day am ak doyul ndax day xam ne yàlla bu ko joxee lii te yamale ko fii yàlla lii la ko jox te fii la ko yamale. day xam ne lii moo gën ci moom danaan day jàpp ne lii moo gën ci moom yàlla heureusement que lii rek la ma jox mukk te heureusement que jox na ma lii quand même parce que bari nañu bëggoon nekk place bi ma ne am li ma am ak kër bari ñu ko doon jënd eh, euh, Fatima Fatima après ngeen dem toog parce que lépp ci yàlla la jóge bokk na ci jikko yi muy def ci nit mooy day bind ci moom ngistal parce que ngistal mooy damay def wala may bàyyi ngir di wut considération ci xolu nit ñi wala dégg may wax wala may nopp ngir wut considération ci ci xolu nit ñi moom mënalu ma dara de toute façon te mën a jar ma jariñ dara naka noonu mënalu ma dara yàlla la mbir ak yàlla la lu muy indi day tax may wax ngir yàlla di def ngir yàlla ci lu ma xalaat yàlla laa ciy seet ndax ànd na ci xalaat bi waaw wala bu ci yàlla xësee ba ànd keneen ku ci wute garaaw wul parce que laa hawla wala quwwata illa billah te li tax euh, ñu wax sànq ne mën nañu wax ne mooy trésor bu mag bi sax mooy ne mbir mi li ma mujjee wax nii lii li ma mujjee wax nii tey lii bokk ci mbir yi gën a jafe ci société bu yàq parce que nit il faut que vraiment trésor bu mag boobu pour que du seet maanaam du seet ak kuy kontaan ak kuy naan gis nga euh, léeg-léeg am na ñu ko mos ci bokk yi ñu nekk ñun suñu société ni mu bindoo maanaam mooy maslaa bu bari di wax loo xamante ne xëy na boo ko waxee gars du mer ak yooyu en fait dafay dafa profond ba nga xam ne dañuy gis ay nitu yàlla sax yoo xamante ne dañuy def ay faux témoignages ci ay nit di wax lu rafet te xam nañu ne du dëkk te xam nañu du dëkk lu ñuy wax du dëgg ñoo ko gën a xam parce que ñoom nañu jaxasoo dañuy tagg gaa preuve bi jaxasoo ñoom ñoom te ci gaa preuve bi bëri na ñoo xam ne xam nañ ni kii lu wax lii du dëgg mais lan moo leen ko waxee parce que trésor bu mag bii la yàlla leen yàlla joxul en tout cas joxul ba ñu incarné ko carrément parce que trésor bi dafa rëy rëy koo xamante ne jullit lañ koy jox ndax mooy di gën a mag ci trésor yàlla yi moo tax tanwin bi nekk foofu tan dun ta tan tanwinu tafsiir la ak tahzim buy wane màggal bu mag bu rëy la ci trésor comme comme comme ci alquran wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ak fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa maanaam mooy loo xam ne sax tur bi ñu sax màggaay ga ngir rëy gi mu rëy loolu leer laa ne wax nga trésor boobu ku ko incarné wul jikko jooju mën na bañ a jikko jooju mën na bañ a maanaam xam nga ni yaa ngi ci yaa ngi ci nit ñi wala dem ngi ci lu gaañ te loolu ak néew ñi ci mucc ñuy wala sax mën nga dul ci mbooloo ñuy wax di seede daan ah, nangam nangam nangam yow mu leer na ni kii di wax ni gëmul li muy wax xam nga ni gëmu ñoom dañu waaw loolu mën na nekk dëgg ci yenn parti yi mais pas nga non dafa am mbir moo xamante ne jarul wax wax bi sutante man mën naa comprendre nga wax wax bi sutante foo xam ne enjeu daf am waxuma ne baax na de dama ne mën naa ko comprendre foo xam ne enjeu am na fa et puis c'est que dañ la obligé nga wax man mën naa def sama discours ba jeexal du wax ci kàmbala ma wax li may wax rek mais kenn obligé wu te xamuñ ma suukar léegi lu ma dara ma obligé ne sàmbam ku baax la moo fi gën te man mu leer ma ne sàmba ak la man leer na ma ne sàmba trian la mais man ma taxaw ne non sàmba nag moo fi gën la comme par exemple ñu waaw waaw. ma bañ a wax. lu tax may wax obligé wax. non mais dama obligé wu wax. lan moo may obligé ma wax man am na ku bëgg a àdduna. ñu toog euh, ñeenti wala une semaine à peu waxuma dara. am ku mu bind ne ma mais yow lu tax diw sàngam bi mu génnee àdduna boobu léegi dégg ñu nga wax ci dara defoo benn publication ci yow ne ko mais obligé ma wax dama wax ño xam nga comme ñëpp ngi def seede ñëpp ngi wax ci vraiment doon na rafet nga def ci man ko non non du ko def parce que gëmu ne mën naa ko wax luy jariñ gëmu ko ko def mais góomu li moo def mais le problème du du du ñu génn àdduna ñii dund laay wax ñii dund. ñii di dund gars dañuy wax ci ñoom loo xamante ne ñoom leer na leen du dëgg xam nga bu doon dañ koo yaakaar ñu ne ah fii dafa koo yaakaar xëy na dafa ñëw ci témoignage bi. xam nga loolu lay am maanaam ma yaakaar parce que am na benn nit koo xam ne man damay koy dégg rek te ci moom li ma ko dégg yëpp lu baax la li ma wax ci moom yëpp lu baax la li yëpp man yëpp ci moom lu baax la ma seede loolu ci moom kooku am njuumte la mais ki nga ne man xam naa ko ma wax ci moom lu dëgg ngir màggal ko yëpp ci ko kooku yamul ci nekk njuumte jiwi la xalaaru teg xam nga lu tax parce que le fait wax seede ci kooku loolu loolu dafa am ñaari taxawaay yu mooy taxaw taxawaay bu njëkk mooy day taxaw taxawaayu képp koo xam ne wóolu la ma sama wax doy na ko na jàppal ne kooku nangam lii ma wax moom noonu la mel booy wër qualité boobu mën nga ko seet kooku loolu lay taxaw taxawaay boobu lay njëkk taxaw te loolu wor yàlla la wor yeneen ci bi la sallallahu alayhi wasallam wor nit la ñu benn ñaareel bi ci def taxaw waaye bi muy taxaw mooy ne comme que man taxaw naa seede ci Samba nangam léegi c'est bon képp ku am ak problème Samba sama wax jii day nekk benn poids bu taxaw contre kooku parce que yow yaa sikk parce que ku tooy ni diw wax ci diw moomu lu tollu noonu yow nga wëlbati ko am problème ak kooku mooy ne yow yaa sikk mais pas kooku maanaam témoignage bi day taxaw taxawaay boobu tamit moo tax ci koy témoigné ku ne bàyyi xel loolu ni nga seede ci nit lu ñaaw te léeru la ni mu garawe noonu la seede ci nit lu baax te léeru la garawe si seede ci nit lu bon lu ñaaw te léeru la ni mu garaawe noonu la seede ci nit lu baax te léeru la noonu la garaawe bu dee ku génn àdduna na parce que amatul problème ak keneen après <coughs> voilà ba pare nit ñi doon fi delloo ci ci moom yooyu noonu mais ba tey garaaw na ba tey garaaw na maanaam ku koo xam ne nag laa hawla wala quwwata illa billah da ko incarné carrément bokk na ci li muy meloo mooy euh, ndax nit ñi dinañ kontaan wala buñ kontaan moom loolu mooy dernier ku ci yóbbu na yàlla kontaan moom moom problème foofu la de nit ñi nañ koo daal duñ koo daal yamul ci nekk dernier ku ci wóob mais dadul bokk ci ku ci wóob te nit ki nag fii ñu dugg foofu ba tey incarné bi ba tey incarné bu bokk faa bokk na ci euh, li muy maye maanaam nga incarné ko gëm dogal bi dëggu ci mooy day tax ngay gis ne maanaam day tax day day may nit muy nekk muñ kat day tax nit nekk muñ kat ndax day xam ne mbir yi di di wëlbatiku di dal ci kawam mu nekk yëpp di lu métti lépp ci kenn la jóge mooy borom subhaanahu wa taala te comme ci yàlla la jóge rek moom dana ko muñ dana ko nangu dina ko accepté bokk na ci li ñuy def ci tamit mooy da koy may mu nekk kuy gërëm yàlla di ko sant saa su ne parce que day xool géej gi xiiwul yi mu nekk ci biir di jàllar ba ci biir géej gi xéwal yooyu suba ak ngoon guddi ak bëccëg mu leer ko xiiwal yii nii ak bëri ay moroomam ay junni moromam yu doon ñu am benn ci yii moom yii yëpp mu am toog añ sa añ naan sa ndox su boisson tegu daal maanaam génn udi bu déelu jii bi sotti naan xam nga dag koy këy raax sa bër sa mburu bër raax sa chocolat non dañ koy xeet wallahi ak rëy ak bëri ñi ku nekk ci ñun am na lu mu bon bon ci ñi ko jege téeméeri mbokk yoo xamante ne amuñu loolu téeméeri mbokk ñoo xamante ne ay ay ay ay maam lañ bokk maanaam bu ñu ko bokk téeméer yu mel nekk ci ñun am na ko ñoo xam ne ñu duñu xëy di raax beer mburu yi noonu nu mu leen neexee raax chocolat nu mu leen neexee bu bu dee dañ koy def sax lu tuuti la di doon ñuy raax ra voilà ku nekk ci ñun am na ci téeméer lu mu bon bon waaw toog nii saa yu la neexee nga jël ndoxum ndox mu sedd ak température bi la neex ubbi bi nii mu tàng wala mu sedd lu mu la neexee ku nekk ci ñun am na téeméeri mbokk yoo xamante ne mënul amuñu loolu te soxla lañ ko tous les jours soxla lañ ko mais amuñu ko seen xel xalaat ko loolu lépp la ci ñoom ku nekk ci ñun am na téeméeri mbokk yoo xamante ne doonoo añ ba tey budul ji doon am ku nekk ci ñun am na ko. fii la ñun ñu ngi toog yëpp te du dara ci ñun yii yëpp te ku nekk ci ñun sa ay mbokk yu bëri amuñu ko. loolu mais li may wax nii mooy ñi nga xamante ne dafa basique en fait waxuma la nag nga am salon. yi nga xamante ne yow koy am sa papa moom bi nga am mais fekk na à ah, zéro wala sax amu ko dund leen ba dee peut-être nga am ak yeneen ak yeneen oto bi ngay dawal sa papa musul rêvé ak oto boobu musu ko rêvé maanaam ci gént yi sax bu ko gisoon ci gént sax bu yeewoo affaire bi day ñeex ci moom mu koy waxtaane ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam te yii may wax mooy xéewal yu bari yi yu àdduna yi mu am yeneen yi nga xamante ne ñu gën a fort encore mooy yàlla may la bëtu ngay ràññee di xam ne am sa liberté wu xalaat te dara du la fekk am liberté bu toll ni nga mën a xool est-ce que lii jaadu na wala déet ban position lay am ci lii te kenn du la ndamb parce que am nga sa am nga sa kenn du taxaw di la benn pression te kenn fayu parce que da nga indépendant te ci jub nii moroom ñu ngi ci situation boo xam ne bëgg nañu am dina am mënuñu ko parce que tout simplement dañ leen a yoral seen lépp loolu du jeex du xat ak yeneen ak yeneen ak am du wax gëm xam ne man kat yàlla lii bëgg gëm saa yu ma bëggee julli damay julli su bëggee woor damay woor saa neexee ma dem ci jàkka ji dellu si waat voilà su neexee ma dem umra dellu si toog kenn ba mu ñemee wax ma lu tax nga def kenn amul sañ-sañ kenn amul sañ-sañu ne man lu nga xalaatee nii li ci rek lay xelal sax dañ koy bàyyi xel maanaam dañuy bàyyi xel nan lan la ko war a mën a waxe te bu doon keneen ba tey tànqal nañ ko soxal nañ ko mbamm nañ ko nga ne bu ma neexee lii lay waxe lii lay xalaate su ma neexee du nekk ci suufu dictat li idéologie bi am su ma neexee waaw man maa bañ nekk ma ci suufu dictat yi yi nga xamante ne ñoom ñooy dox yooyu yëpp ñun ñu am ko nekk di ci jàlla bi ci suba ngoon bu dégg ci bokk na ci nit ki bu gisee dogal ni lépp lépp ci yàlla la jóge moom day mën a savourer xéewal gu màgg googu ko yàlla defal ndax su ko neexoon mu bàyyi tàngoor bàyyi ko fa mu sedd jamais comme ñu ay junni moromam waaw comme ay junni moromam su ko neexoon ñi ñu jàpp libi tëj leen depuis ñeenti at ñu nekk ci ay camp de concentration amuñu mënuñu sax jot seen bopp yàlla su ko nekkoon kenn ci ñooñu day doon defuñu ko mu indi la nga nekk foo xamante ne yaa yor sa caabi këru bopp di ubbi saa yu la neexee di tëj saa yu la neexee nga dem dox say soxla dellu si wax saa yu la neexee bu heure tëdd jotee nga tëdd fu nooy bu dee jamonoy seddaay ñu ñu ñu ñu ñu ko waaj ko. bu dee jamonoy tàngoor bu la neexee nga teg sa climatiseur wala sa sa ventilateur wala nga ubbi sa palanteer mais seen bi lii xéewal la ah maanaam xam di ngay xam ne lii lépp ci yàlla la jóge te ci yàlla lay dawe jógewul kenn ci yàlla la jóge mais c'est que xam nga nag mooy suñu problème sax parfois mooy ñun xamuñu sax ne problème yi am nañ c'est loolu mooy suñu problème buñ leen di gis ci télé bi ah ndeysaan après fàtte nañ ko ci saa si ñu ngi ci leneen tellement ñun dañoo nekk ci biir jéeg yi xéewal di ci jàllaate ko suba ak ngoon bu dégg bëccëg confiant wuñ sax mais en am nañ benn faveur quoi pour ñun c'est normal wéy dëkk bi da waaw dafa metti dafa lii wallahi azim am na ay millions yi ñoo xamante ne ak ñoo mébétoon te yéen a bokk jour bi ngeen judd wala at bi ngeen judd duñ doon mébét rek yow nekk sa place day mel ni àjjana la dugg te ñooñu du ñu jeex ñu xaj te kenn ku nekk ci ñun la wax am na ci lu mu bon téeméeri bokk ñoo xam ne fi mu toll euh, bu ñu leen newoon rek kaay jël euh, dund diw fa mu nekk tey di ko dund ak situation bi mu nekkee yow nga nekk. ñu jëlee la yow ci fi nga ne mais day day day jàpp ne fi mu day jënd yow yàlla def mu nekk sa réalité nga koy dund tous les jours te doo sant yàlla au lieu nga sant yàlla nga koy wëlbati di ko def ay kaar dëkk bi dafa nekk dafa tar situation bi c'est compliqué c'est invivable affaire yi da ngay waaru paparazzi dafa bari euh, tout le temps yaa ngi dem di dugg ci ay affaire tout le temps yaa ngi xëy di nangam ak nangam muy liggéey bi dafa doy waar dafa nekk yi c'est c'est prenant muy euh, day jël sa temps bi yëpp maanaam ah <laughs> yàlla na yàlla sàmm xam ku baax na nag waaw si bokk mais bokk na ci li ñuy mooy nga euh, maanaam nga mën a nekk en permanence euh, ci xadara yàlla bi peut-être loolu mooy di kuwaate yi fi def ndax comme que da gis ne yàlla mooy di def mooy ci tànn mooy di soppaliku yow yow en fait boo sujet complément la genre bi yëpp benn sujet lañ am mooy yàlla ñii ci ay complément lañ maanaam affaire bi day ci day day feeñee ci mais du ñoom ñooy acteur loolu day tax ba yow dangay xam ne défaut parce que xadara yàlla ba loolu rek moo koy muy exigence bi xadara yàlla bi benn exigence la exigence boobu mooy lan mooy que ni yàlla rek a fi man nekkuma maanaam man duma ludul ku yàlla jaarale mbiri ci moom moo tax bu ñu bu ñuy xadara maanaam xadara vendredi laa ilaha illa allah rek la ñuy wax ak allah allah allah jeex na amul leen ay yeneen di yo dañu doon yeneen ci kari pour préparer xaal ko mais bu ñu toogee di xadara vendredi ñu ñu bu semaine yëpp jeex fekk ci kan nañu préparé nañ wóor fa nañ dem nañ ñu def nekk nañ ci jaamu yàlla yi ñooyu jóge nañ àjjuma ñëw léegi ci xadara bi la ñu ne ñu naan ko xadara xam nga laa ilaha illallah la ñu ne laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala allah allah allah allah allah maanaam yàlla rek taxin amul leneen te loolu ku gëm laa hawla wala quwwata illa billah wóolu ko bu dëgg ci moom day incarné loolu te loolu mooy firnde gi leer gi bés ci ne mooy xadara bu ndaw moom mooy mooy mooy mooy trésor boobu Hmm? mu ne li zalika lii moo tax kii la ñuy wax naan anna allah naka bur yàlla taala aji kawe ji lil muridun aji namm la lil xayri lil xayri ñeel lu baax wa sarri ak lu bon yàlla moom moo namm lu baax li am ba pare moo namm lu bon am maanaam ci gàttal yàlla moo namm lu baax am muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais aussi moom moo namm ku bon ak lu bon am ngir si muy seytaane yàlla su bëggutoon seytaane existé maanaam bu bëgg moom lu bon am maanaam il suffit benn affaire kese mooy seytaane ba am maanaam bu seytaane amutoon rek lu bon du am mais comme que maanaam kon moom moo namm la te kenn porte lu mu bind seytaane hmm? wuuteeg parce que fi yowoon nga xam ne ah, ñoom danoo jàpp ne moo tax ci buntu dogal moom ñoom danoo jàpp ne yàlla ci boppam euh, moo bind doomu aadama mais dafa rëcc lu ko bindee et bi mu bindee doomu aadama yi euh, bi mu gisee sax bon yi ñuy def ci suuf si yàlla mbir moom da koo naqaree naqari bu mu jooyee jooyee jooyee ba mu jógee malaaka sax ñëwoon di ko seet maanaam ngir nit di mu àndal naqar li mu àndal ndax dafa dem ba feebar jubal jubal ko feebar ndax risque la vraiment lu mu bindee doomu aadama xam ngeen loolu du pas bu baax loolu <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm mais yàlla li baax li am moo tax euh, pas-pasu daf lay musal tamit pas-pasu euh, mu'tazila yi bon qadari yi demee nationale yi y compris mu'tazila yi seen biir qadariya yi ay niveau da dafa am benn niveau boo xamante ne ñoom ñooy xulaatul qadariya ñooy gën a garaaw ñoom dañoo jàpp ne al amru unf mbir mi ni mu xewee nii maanaam day xew par instant maanaam instant bii li xew c'est parce dafa war a xew mais que yàlla dogalu ko day xew rek et que bu amee la yàlla di xam ne ah ndekete mbir nii la demee après mu jugé nit ñi à travers loolu mais que avant mbir mi am yàlla xamu ko woon. wala yàlla bëgg ko woon na mu ko woon du woon bëgg-bëggam ñi nga xam ne mooy mu'tazila ñoom yënguñu gaa ji boobu boobu mais nag dañoo jàpp ne nit moom jëfam yi moo koy def maanaam ci moom la jóge et moom mooy moo ko bind sax et que euh, mbir mi ni muy xewee mooy ne euh, yàlla day am nu mu bëggee affaire bi maanaam mooy règle générale yi la yàlla yi tëral moo koy dogal après nag ni détail yu nit ki ni muy évoluer tout ça loolu nag nit ki la. nit ki mooy maanaam ne yàlla moom li la defal mooy par exemple may na la loxo may la tànk may la bët may la làmmiñ may la et cetera million exemple la làmmiñ yàlla moo la may làmmiñ moom yàlla la def dogalam fa la yem pour ñoom ah yàlla la li ñu yem ci mu may la làmmiñ ba bay la may la faculté ngay wax léegi su dee da nga ciy jàng alxuraan di ci sikkar di ci tudd lu baax di ci wax yu baax et cetera loolu yow la yàlla di ci dara su dee da nga wër di saaga nit ñi di jëw nit ñi di ŋàññi nit ñi di xas nit ñi di di ci musique di way ak yooyu loolu yow la yàlla defu ci dara maanaam ñoom loolu seen pas-pas alors boobu pas bu bon a bon la maanaam day jàpp ne cinquante baax mooy ne mbir mi yëpp ci yàlla la jóge nit ki en fait bu dara ci mbir mi sauf que doo yegg ci jabari yi yegg ndax jabari yi ñoom njuumte gi ñu def contraire ngu njuumte xadari yi la parce que xadari yi ñoom dañuy nekk ay murji a aussi mooy lan mooy xadar yi boo gis comme que jàpp na ni ah, astafurlah jabari yi laa bëgg a maanaam xadariya yi mooy mu'tazila yi en même temps dañuy nekk moo tax dañuy nekk ay ay xawaari bi dañuy am même mentalité bi mooy nag mooy dañ naan nit ki su defee bàkkaar bu mag comme que comme que mbir mi ñoom dañuy topp bi dañoo jàpp ne benn yàlla du dogal lu bon et que entre deux mbir ñaari mbir yu am yàlla lu baax rek lay def ñoom ñoom noonu lañ ko jàpp ñoom jàpp nañ ne yàlla moom lu baax defe lay def bu def leneen ñoom noonu lañ ko jàpp te loolu moom bu dëkk parce que kon li bon lii xew ko fi def parce que euh, ñoom liñ jàpp mooy yàlla lu baax rek lay def mooy lan Euh, moo tax euh, aljuba yi werante bi mu werante woon ak imam al-Ashari radiyallahu anhu fekk aljuba yi moo may moo moo jàngaloon imam al-Ashari jàngal ko sëriñam la non moo nekkoon sëriñam nekkoon na sëriñam ci ba pare moo ko may jabat maanaam doomam la ko may imam al-Ashari radiyallahu anhu jour bu mu jógee fekk yàgg na biñ étudier mbir mi ba commencé gis ni Mu'tazila yi maanaam ñoom seen groupe pendant quarante ans bi ñu ci biir groupe boobu li ci bind ay téere nekk ci kilifa moom itam waaye commencé na xalaat ne ñii ñun suñu pas-pas bi dëggagul baaxul et que pas-pas ahlu sunna wal jamaa moom mooy bu baax moom li mu jàpp li mu jàppee sëriñ bi lii la daf ko ñëw laaj ko comme que dañu ko may sëriñ bi ñu ne ko wax mu ne ko wax te gis nga li lay wan ne yàlla gis nga mooy la hawla wala quwwata illa billah bi day jëllu soir maanaam kii moom mooy sëriñ kóllëre gi ñu fasante yëpp yégi dég nañu yàgg ànd lépp moom moo ko bay jabar loolu xanaa mooy njatt na sax téyidi la njatt na la ci lu bari maanaam moyen de pression yi bari na mais téréwul moom li wu na ñëw laaj ko ne ko man ñun suñu mazhab bi suñu gis-gis mooy lan mooy diggante ñaari mbir yu baax yu am bu amee maanaam diggante lu baax lu bon su amee yàlla lu baax rek lay def mu ne ko waaw mu ne ko ci diggante baax yàlla a ko waaw mu ne ko d'accord mu ko man léegi damaa amoon ay ci mbir moomu mu ne ko waaw mu ne ko mat gi nga xamante ne dafa judd ci l'islam màgg ci l'islam xeex yoonu yàlla euh, def lu baax yëpp ci l'islam kooku bu deewee fan lay mu ne ko àjjana mu ne ko ku ko yóbbu mu ne yàlla mu ne ok kon kooku yàlla lu baax la def ci moom waaw mu ne ko ci juddu ci kéefër màggi ci kéefër dund ci kéefër dee ci kéefër kooku dee fan mu ne ko safara mu ne ko d'accord mu ne ko léegi xale bi nga xamante ne dafa juddu ci l'islam mais nag jub ko màgg dee kooku fi mu mu ne ko àjjana mu ne ko moom ak mag jëlee ndax ñoo maanaam ki njëkk wax ñoom ñaar ñoo bokk fuñ dem ci mu ne ko déedéet mu ne ko mais lan moo tax mu ne ko parce que kooku jotu ko màgg kii dafa màgg def lu baax ba jaar fi ñu jaar yëpp daj coono yëpp ba dee kon kooku moom xam nga ne ca àddina moo ëpp mbir kii mu ne ko d'accord mu ne ko waa léegi moom xale bi tey bu dee bii bu ne yàlla nag dëgg dëgg nag ah comme que maanaam ci suñu ma soog ni yàlla lu gën a baax rek lay def maanaam diggante ñaar yu baax yàlla li gën a baax lay def mu ne ko wax mu ne ko xale bi bu dee yàlla mais lu tax man yëgguma fii ma toll lii la ko doon li nga ma doon mu ne ko waaw mu ne ko mais ne ko mais lu tax kon yàlla maanaam comme que lu gën a baax lay def waaw li tax yàlla kon ba nga xamee lii naa nekk ci mag bi ne te man nekkuma mais lu tax bàyyi woo ma ma dund bu ko defee ma mën a def yëpp man def man comme ko yàlla di ci ñaari yu baax bi gën a baax la doon def ci seen bisi sëriñ bi ne ko bu boobaa danaan ko parce que damaa xam ne boo màggoon da ngay nekk yéegal looloo tax ah ok mu ne ko waa léegi bu yéesee bi yuuxoo gën a biir safara ne ko ah yàlla nag tooñ nga ma parce que te loolu sax exemple bi ñuy gën a patent mooy ci dugg ci l'islam ba pare dem ba ci digg ba daal di weddi yàlla nekk ci yëkkati mu ne ko lu tax ba nga xam ne loolu rey wu ma ba ma nekkee xale sëriñ bi gat parce que loolu amu ci ko ci la jugee benn àjjuma ci Basra taxaw ci kaw minbar bi daan ne eh, maa ngi nii ku ma xamul xam nga ku ma xamul nag man maay Abu Hasan al-Ash'ari maa ngi leen di ma nekk di défendre mazhabu Mu'tazila yi tey tuub naa ci yàlla génn naa damay dem défendre mazhabu ahlu sunna wal mooy lan yàlla mooy dogal mbir yi baax yi yàllaa ko dogal yu bon yi tam yàlla moo ko dogal su ko ci teggin kenn du wax ni lii maanaam lu bon su amee du ne yàlla la loolu ci buntu teggin la nit ki tamit su defee lu bon du ne ah yàlla ma ci fiir mais su defee lu baax mu sant yàlla loolu buntu teggin la te yu euh, mu euh, jabariye yi nag ñoom ñoom vraiment ñoom ñooy beneen extrémité bi xam nga qadariye yi ñooy beneen extrémité mais jabariye yi beneen extrémité bi maanaam ñoom ñooy lan ñoom dañ ni comme yàlla lu xew moo ko dogal dañuy dem beneen jikko booy irja maanaam genre xool rek am solo nangam nangam ak yu mel noonu ba pare bu ñu nee xool rek am solo bu ñu paree ci loolu dañ naan yàlla rek a xam lu nekk xol te loolu dëgg la ah xam nga xol su baaxee lépp baax su bonee lépp bon nangam nangam loolu xadis la waaye ñoom dañ ci ñoom ni ñu koy déggee ak ni ko xadis bi waxee du benn ñoom dañoo jàpp ne bu xol baax xol mën naa baax yaram bon alors que li ñuy tekki mooy bu xol baaxee day am. ci biir nit ñi day am ay effet waaye ñoom buñ ko déggee noonu non seulement loolu la xool rek ka baax nangam xool rek ka am solo ba pare dañ ciy wëlbatiku ne yàlla rek ka xam ne nekk xol et comme li am yëpp yàlla la ñoom dañoo jàpp ne comme ku def lu bon bu ko kenn wax dara parce que yàlla ko ci xëy maanaam waa ji tàcckat la ah, eh, naka tueur en série la Eh, day def lu non na ko bu kenn wax dara bàyyi leen ko yàllaa ko ci xiir parce que yàlla mooy dogal am booy beneen extrémité lu ko neex non non gars yi bàyyi leen en fait non seulement du ñu am ko du ñu def loolu mooy ne fii def lu baax di julli woor bi mooy comme li saay saay bi waxoon solo ci mooy ci benn euh, tamit vidéo bu ma gisoon moom nee na julli war nañu koo def julli baaxul d'ailleurs sax julli def sa wax parce que baatu laa ilaha illa allah mooy julli bokku ci preuve bi mu joxe julli ñoo fi bon xol te xam nga loolu du dalil maanaam waaw gaa yaa di julli te ñu ko xol kon loolu moo lay wax mbir mi ñëpp moom maanaam argumentaire am dafa dafa simpliste trop voilà comme si dafa def sondage gis li nekk ci xolu nit ñi jàkkaarloo ñoom ba mën a natt kenn ku nekk xol nu mu mel ba xool gis ne ndegete ñiy julli ñoom seen xol dafa bon dëgg ñi dul julli ñoom seen bos baax na maanaam ah euh, mais ñoom conséquence bi ñuy biñ ci indi mooy nit ki mën na dëkk di def lu baax di def lu baax di def lu baax ci àdduna yëpp parce que nag ko dogal. mais mu dee mu dee ñu jël yóbbu ko safara parce que tamit yàlla ko dogal et que nit ci àdduna bi yëpp mën na cee nekk saay saay bi gën a màgg yàlla ko dogal mu dee ñu yóbbu ko àjjana parce que yàlla ko dogal maanaam ñàkk logique boobu mooy exagération ñoom foofu lañ juume waaw ñooñu murji ala ñooy jàppari yéegi tamit ñoom ñoo boole salaata jiimaat ñett jiim lañ boole ñooy mur gi ay ci buntu jëf yeeg euh, ngëm yàlla dégg yooyu ñoom ñooy jàppari yeey ci buntu dogal ba pare ñoom ñooy jax ñi yeey ci buntu melo yàlla yi ndax dañuy dàq melo yàlla yi ñett jiim yooyu lañ boole ñett jiim yu bon yooyu lañ boole euh, kon ñoom euh, seen gis-gis boobu surtout ne ko kenn gis-gis bu bon a bon la baaxul gis-gis bi baax mooy bi waa ahlu sunna wal jamaa am te mooy lan mooy dañuy gëm ne yàlla moo dogal yi baax yi ak yu bon yu dëgg la mais loolu buntu xaqiqa la c'est que buntu sharia dafa am ngir mettre ordre ci mbir loi yi ku def nangam mérité nga nangam ku def nangam nangam ci daan war nañ la koo teg jiir parce que responsabilité tamit day retourné maanaam responsabilité bi ci buntu charia la ne mais ci buntu xaqiqa ci ñuy gëmin yàlla mooy dogal lépp maanaam loolu moom mooy te loolu bokk na ci laa hawla wala quwwata illa billah li muy maye mooy lan tawakkul mooy da ngay wéeru sa ci yàlla ci lépp maanaam di nga def nii ci biti di nga def sa effort yi di nga wut sabab yi di nga def lépp ci biti parce que yàlla moo ko digle dafa bokk ci ndigalu yàlla mooy ngay wuti ji sabab yi nee nag du ma sukkandikoo ci yëngu yëngu yëngu mooy li ñu baax a ko doon ah. rajo yàlla sabab mu dee. te bu dee sukkandikoo yëngu yi maanaam da ngay sabablu nii ci biti def ay effort mais loolu noonu ci la ku la gis day foog na yow effort yi ci ngay sukkandikoo non yow jàpp nga ne bu ma defoon effort yi ci àdduna bi yëpp yàlla bu guddul du ma ko am mbir mi ci yàlla la am mais damay gëm ne li may def li may yor li may am ak ci li may xëy di ko def loolu nag masala la boo xamante ne foog nga xam maanaam nga incarné boo incarné wul laa hawla wala quwwata illa billah c'est sûr que euh, ay siiwal yi lay doon ci maanaam doo xam doo xam ne en fait man li may am juddoowul ci li may xëy di ko def yaa ngi Euh, c'est que sama am am wërsëgu yàlla kese la bu ma toogee sama kër daf ma koy fekk waaye yàlla moo ma digal ma jóg dem sabab ji lu ci buntu teggin ma jóg dem sabab lu ci buntu teggin mais su ma toogee sama kër li may am bu ma jógee dem loolu daf ma fekk sama kër waaw lu leer a leer la moo tax mooy trésor bu mag bi la hawla wala quwwata illa billah mooy trésor bu mag hatta ci buntu àdduna daf ci feeñ képp nag koo xamante ne gëmul la hawla wala quwwata illa billah bu gis buntu trésor boobu moom day jàpp ne moom fi mu toll nangam moom bu ma ko deful rek tey tey di mois bu jotee ma am problème fi mu toll ci së ñu may régler lii maanaam bu fin du mois di waaj a jot sax dañuy gis waaj a dootul nekk parce que jàpp na ne bu weer wi deewee tey fekk liggéey nangam wala nangam bi mu doon jaay jaragul wala lii muy def de it amu ko wala yooyu rek tey mu dee fekk dara du ko dal parce que la hawla wala quwwata illa billah bu ngeen ko gëmee nag xelam day dal xelam day dal maanaam moom xel mi li muy dalee sax day mujj jaaxal ay dëkkandoom maanaam ak ay nekkaalam quoi ñu muy nekkal xelam ni muy dalee da leen di jaaxal parce que dañ naan kii est-ce wér na quoi kii est wér na quoi parce que urgence bi ak kii bi mu nekkee maanaam kii bi. nan lañ koy waxee échéance yi ni mu jege ak affaire yi ni ñu ko wëree facture yaa ngi nii di ñëw échéance yi jege mu xelam dal te deful dara lu tax mu war a mën a am lu fay mais boobu dañoo xamul ne laa hawla wala quwwata illa billah ne mooy trésor yàlla bu mag te ci trésor du trésor adduna de trésor ajjana la maanaam mooy boo nekkee adduna ak ajjana yépp trésor boobu soo ko xësee ba yor c'est fini ah waaw si si mooy trésor bu mag bi waaw si si mooy trésor bu mag soo xësee ba kii nag moom c'est fini sama affaire baax na maanaam yow ñi stressé di ci di jaaxle di ci yow doo ko ci bokk yow moom c'est fini moom yow loolu moom bokk na ci fii ba jaaxle njàqare kii wala yooyu loolu jeex na te xam ngeen li yéeme mooy maam Ibrahima alayhi salaam loolu la wax yeneen bi salaata nuyul ma sa waa xeet te nga wax leen ni leen laa hawla wala quwwata illa billahi trésor aljana la maanaam waaye moom Ibrahima yàlla ko yàlla xëy. alayhi salaatu wa salaam maanaam moom li mu yéemee maanaam relation bi ñu am dafa graw quoi relation bi ñu am ak moom moo yéemee. alayhi salaatu wa salaam déjà moom moo ñu tuddee suñu tur moom ah. borom bi nee na moom mooy suñu bàyyi moo ñu tuddee suñu tur millata abikum Ibrahim wa sammaakum muslimiina min moo leen tuddee muslimuuna yi avant moom yoon wi seen yoonu baay la xale yi suñu xale yi bu ñu amee ay doom doom yi teel a génn àdduna moom moo ñu koy yar juróom-ñaareelu asamaan ci baytul maamuur foofu la wéeru pour di ñu yaral suñu doom yi ñun bu ñu seet dee doom yi dañoo génn àdduna boobu moo ñu xamal ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa yi ne leen maa ngi leen di nuyu fay nañ ko alayhi salaatu wa ba pare mu ne te nga xamal leen ne leen laa hawla wala quwwata illa billah mooy trésor bu mag trésor àjjana yi wax leen ñu dégg ñu xam ko yoon yi ñu nekk moom mooy mooy al al xanafiyatu samha moom moo ñu ko tegal mooy islam bi alayhi salaatu ba pare moo ñu kaaba gi nga xam ne ñun bu ñuy julli moom la ñuy te euh, moom moo dem sant ko alayhi salaatu wassalaam moo tax euh, trésor boobu dañ ko war a téye bu baax waaw ñu téye ko bu baax a baax mais nag bu ñu yam rek ci di ko tudd mais xam ne lii dara kenn ku fi nekk di def di dindi di mën a aaraate di mën a gaara di di mën a téye kubul yàlla kubul yàlla amul ku mel ni moom yàlla def ko xarifa alayhi salaatu wasalaam waaw moo tax moom borom bi subhaanahu wa ta'ala non seulement ne def na ko xaritam waaye wax na ne wax na ne moom matal na seede bu rëy rëy la nag bu yàlla defal teg moom la ko defal nee na wa ibrahima allazi wafa ndeysaan ah moom ibrahima alayhi salaam nee na matal na Mm-hmm.